bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alnabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira wa bashir almuuminiina bi anna lahum min allahi fadlan kabiira kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye ñeen fukk bi ak juróom mu ne yaa ayyuha nabiyu i yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam innaa ñun boroom bi tabaaraka wa taala arsalnaaka ñoo la yónni ñoo la yebal shaahidan nga nekk koo xamante ne nii dangay seede sa xeet wa mubashiran di leen bégal wa nadiiran waaye di leen xuppu wadaayan nga nekk koo xam ne it maa yónni nga nekk koo xam ne kuy woote nga jëme ilallahi ci borom bi tabaaraka wa taala ci topp ko dox ay ndigalam te sori tereem bi idnihi ci ndigalam mooy ci ndigalu borom bi ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woowe jaam yi wa siraajam muniira waaye maa la def nga nekk koo xam ne yaay làmp bul leer bi bi nga xamante ne nii moom la ñuy niitloo jaam ñi ku ci bëgg a génn ci leer ci buntu seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam muy lislaam bii mu fen di jaar boo ci jaarul moom de toute façon ci lëndëm ngay ne mu ne wa bashiril mu'minina te maa la yónni it ni nga nekk bégalkat ñan lay bëggal mu leeral wa bu bashiran boo bële ñan mu ne wa bashiril mu'minina te bégalal way ngëm yàlla yi bi anna lahum ñoom de ñeel na leen minallahi ci tukkee ci boroom bi tabaaraka wa taala fadlan ngëneel kabiran gu rëy rëy rëy moo tax nit ba buy génn àddina nit ki daa war a nekk jullit bi nay rafet njortu ci boroomam tabaaraka wa taala moom mi nañ ñu bégal way ngëm yàlla yi yow fexeel bokk ci jullit ñi way ngëm yàlla yi rek bi anna lahum këne ñoom ñeen la leen minallahi tukkee ci seen borom tabaaraka wa taala fadlan ngëneel kabiran gu rëy rëy rëy wala tuti'il kaafiriina te nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi ci gannaawam bul topp kaafiriina yéefir yi wal munaafiqiina ak naafiq yi bu leen topp bàyyi leen foofu rek wadaa adaahum te nga bàyyi seen lor yi mooy jé leen bàyyi leen rek bàyyi lu bàyyil seen lor yiñ lay teg di ko wax ci sa der bi comme ci sa njaboot yi comme niñ génne woon ci nettal yu mel noonu le ak yi nga xam ne ñoo doon jam sayyidatu Aisha radiyallahu anha ak njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak wax yi ñu doon wax naan ay wayaw mu ngi nii doomam ji xoolal Zayd bàyyi doomam ji bàyyi soxnaam si mu daal di koy jël mu daal di koy denc mu ne bàyyil wa da'adahum mooy bàyyi leen seen wax yooyu la bu leen leen faale tegal seen kii seen lor yooyu fee rek mu ñël <clears throat> wa tawakkal ala Allah te na nga wàkkirlu ci borom bi tabaaraka wa taala wakafaa billaahi te borom bi doy na sëkk wakiilaa koo xam ne moom lañuy wàkkeerlu ci moom mu ne yaa ayyuha alladina aamanu e yéen ñi nga xam ne yéen gëm te dëggal idaa nakahtumul mu'minaat bu ngeen takkee way ngëm yàlla yu jigéen yi summa ginnaaw gi na ngeen daldi leen wàcc fase leen min qabli laata an na ngeen di wéet di séq dara ci wàllu sëy famaa lakum amu ngeen alayhinna ci seen kaw ñoom ñoom amuñ ci seen kaw na iddatin benn idda boo xam ne taata duunaha moom lañ koy jàpp di ko idda dee fa na jox leen bu ngeen leen wàccee nag jox leen leen bagage yu ñu yóbbaale joxaale leen ay alal am daal loole leen jox loo xam ne moom la ñuy téye wa sarrihuhunna ngeen ngeen ngeen bàyyi leen daal di leen wacc saraaxan bàyyi goo xam ne jamilan gu rafet gu tegu ci sunna mu bañ a nekk talaaqul bid'i mooy talaa mooy fasam bid bu bidaa boo bële fase nit ki ci kaw mu nekk ay eh, gis ay mbërëgam ak yu mel noonu la kon lii suñu boroom da ciy wax lan jigéen gi nga xam ne nit ki dafa dañ koo may soxna gisewul moom masu koo gis dajewuñu mooy wéetuñu defuñ dara sekkuñ dara mu daal di koy fase jigéen googu moom soxlawul naan day jàpp idda gisoon suuratu talaq suuratu talaq gisoon nañ ba ñuy wax waxu idda kii moom bokkul moom amul idda parce que moom moo boroom këram gisewuñ sax waaw dañ ko koo may waxuñu gise ñu masu koo gis gis na ko waaye dajewuñ fen joxoruñ ko ko dajewuñ fenn mooy accueilliru ko séquñu dara mu daal di koy fase kooku sanrub jarul muy am idda kon mu ne yaa ayyuha nabiyyu e yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna ñun borom bi axlal naa laka ñoo la daganal azwaajaka sa soxna yi allaati yi nga xamante ne ni yaa tey te jox nga leen na seen can wama malakat yaminu ko ak jigéen ñi nga xamante ne nii say jaam lañu say sa lo sa ndeyoor moo leen moom mooy jaam yi mimma te jógee afa allahu li nga xam ne moom la borom bi delloo alayka ci yow mooy nga ci xare yonent bi alayhi salaatu suñu borom def nga jële fa ay jaam yoo xamante ne nii yow yaa ko moom ñoo ñële borom bi delloo ko ci yow ñoo ñële borom bi moo la ko dagana daganal ci yow de wa banaati ammika ak sa doom yu jigéenu sa baytex yi wa banaati ammaatika ak sa doomu sa doomu tante yi sa doomu jigéen yi ñi nga xamante ne nii sa baay sa baay yaa rakkam bu góor rakkam bu jigéen wala mag magam bu jigéen doomam kooku mën nga koo takk comme say sayyidatu Zaynab mi wa banaati ammati ammatika sa doomu ñi nga xam ne sa tante yi wa banaati xaalika sa côté yaay mooy sa doomu jigéen yi nga xamante ne nii sa nijaay yi ñoo ko jur wa banaati xaalaatika ak sa doo sa sa ñi nga xamante ne nii waa kële la bàjjan mooy côté mooy côté baay voilà wa banaati xaalaatika sa doomu tante yi mooy côté yaayam allaati yi nga xam ne haajar na maaka ñoom ñoo gàddaay ànd ak yow ñëw medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wamraatan ak bépp jigéen boo xamante ne nii mu'minatan maa la ko daganal wooy ngëm yàlla la boo xam ne in wahabat bu dee ne dafa may nafsaha boppam linnabiyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam in araada ndeem nam na annabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki yastankihaha mu daal di koy denc xaalisatan laka lii nag yow rek la ñeel mooy benn jigéen manu la ñëwati ginnaaw gi naan may naa sama bopp diw diw moomu ak ku man di doon waliyu la doon nag lu man di doon amul droit benn jigéen ñëw ne ko may naa la sama bopp mu jël noonu jeex na déedéet suñu borom ne loolu yow kese laa ko defal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xaalisatan laka dafa sell ngir yow yow exclusivement réservé pour yow dong la min dunil mu'minin way ngëm yàlla yi kenn bokku ci hatta sayyidina abu bakar lii manu koo def waxatuma nag kon ñu ñëw ci ginnaaw wa qad alim naa suñu radiyallahu anhu qad alim naa suñu borom ne xam nañ dëgg-dëgg maa li nga xam ne farad naa moom la ñu daganal ñoom way jullit ñi mooy jullit ñeneen ñi ñoom ñépp li ma leen daganal mooy ñu bëggee soxna dañuy uti lan uti ay ay dem seede dem dem dem dem ñaani ñu may leen ñu joxe can mu am ay seede wala ñu yëgle ko loolu borom bi ne xam naa li nga xam ne moom laa leen daganal te farataal ko ci ñoom bu ñu so fii azwaajim bu dee dañoo namm loo xamante ne nii mooy dem da denc soxna de wamaa malakat aymaanuhum waaye it mooy ne mooy man xam nañu li nga xam ne moom lañ leen daganal te daal di leen koy ni yombalal tegal leen ko mu dagan ci ñoom ci li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne moom la seen ndejoor yi moom mooy seen jaam yi jigéen ñi lii nag borom bi dala koo defal yow yonent ba lay saar saam tegalu la benn xat-xat benn restriction benn taqyid amul benn tënk bu mu la defal ci wàllu woo wale li kay laa ngir mu bañ a nekk yakuuna ngir mu bañ a nekk alayka ci sa kaw xarajun benn gene benn problème wa kaana allahu te borom bi nag nekk na taru dañ di nekk xafuuran aji jéggalaa koon aji yërëmaa yow yonent bi alayhi salaatu salaam di nga yéexe gis nga sa soxla yi nga am mooy ne tur ji man tasha yaay yéexe ayu ku la neex min hun na ci ñoom watu wi ilayka man tasha nga nga nekk ak ku la neex mooy nekk ak moom mooy ne yow soxlawoo loolu suñu waroon lan la wax fii mooy xam nga ay ayloo ku am ñaar lu ëpp benn soxna kooku yu dëkk nekk foo xam ne moom fa la nekk dëkk ba mu nekk wala kër ga mu nekk mu am fa lu ëpp ñaari soxna kooku farata la ci moom moo muy ay ayloo amul droit mu naan non man nag àjjana kii tudde kii Makka tudde kii Medina wala tudde kii àjjana tudd kii beneen kër loolu dafa xaram mooy ne kooku par force da leen di day ay ayloo ci lu mat bu dee ñett la ku nekk bu dee ñetti fan ku nekk ñetti fan lay am bu dee ne ñaar lañ bu nekk nga ne ñeenti fan par ñeenti fan lay doon loolu dafa nekk farata ci ñépp ba mu des yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ko borom bi di wax ne ko turji man tasha yaa yéexi ci sa soxna yi man tasha minhu na ku la soob ci ñoom watu wi ilayka nga xëcc ci yow mooy nga nekk ak moom man tasha ku la soob ci moom ngay nekkal moom ngay ay moom ngay ayal de wa manit taxayta mim te te képp koo sàkku mim man azalta ci ñi nga yéexe woon ci ñoom falaa junaaha alayka mooy amoo ci benn problème te yàlla du la ci topp dara amoo ci benn gêne wa dhalika mu ne dhalika loolee li adna mooy li gën a jege an mu nekk loo xam ne day dal ayunuhunna seen seen xol seen seen bët yi de ñoom soxna yoo yële wala yahzanna te ñu nekk di jaq wa yarday nañu daal di gërëm bima aataytahunna li nga leen di jox kullahunna ñoom ñépp wallahu te borom bi ya'lamu mooy ki xam maa fi qulubikum li nekk ci seen xol yéen ñépp wa kaana allahu te borom bi nekk na tudd dañ di nekk aliman ki nga xam ne mooy aji xamaakoon xaliiman ki nga xam ne mooy ki ñeewante te ki nga xam ne mooy ki ñeewante ci jaamam yi de ba pare <clears throat> di leen di leen ci di leen buggal tamit mooy ne yonent bi saa saam lii borom bi daf koo daganal loolu lépp mooy ne mais suñu borom ma mooy yonent bi saa saam masula doxe lii mooy ne lu ko borom bi may la. ay prérogative waaye moom mi nga xam ne mooy modelu ñépp ndax lum ci defoon dagan na ndax maa kaana ala nabi min harajin amul ci loo problème ci lu ko boroom bi daganal comme niñ ko gisoon ci jotaay yee weesu waaye moom ni mu gën a mate la ko defee mooy ne ku nekk da ko doon jox ay ayam noonu la ko doon doxalee même bu doon ne du farati ci moom suñu waroon nag ne laa yaxillu laka daganul yow ci yow yow yeneen an nisaa ay yow nisaa u jigéen ñi min baadu ginnaaw ñi nga denc nii nag daganatul nga am ci ñoom su ngay takk yeneen soxna wala du cee du caagante ne antu bat dala ngay échanger di bihin na ci ñoom mooy nga ut ñeneen takk ñeneen fase ñiy takk ñeneen min azwaajin ci neena soxna walaw ajabaka lool manatoo koo def même bu dee ne sax daal dina lay yéem xusnuhunna taarub ñoo ñële illaa lu dul maa malakat yamiinu ko li sa ndejoor moom muy say jaam wa kaana allahu te borom bi nekk na te du dañ di nekk ala kulli shay'in ci lépp raqiba ku koy ku koy fuglu la de di ko di ko saytu lii loolu la suñu borom wax fii mais sayyidatu Aisha sayyidna Ali ibn Abi Talib